bokk na liñ ci jàng possibilité waa ji dugg waaw mooy wax loo xam ne lu ñagas la ci benn waay ci li nga xam ne moom ci ijtihaadam mooy ci effort d'inter mooy ci liñ mbir yi daal la jàpp ne affaire yi kii lii wa tax waaw waa ji muy dugg vraiment kii li mu def jaaduwul mais mu def ko xamiyatan mooy loo xam ne nag da koo def ngir meral diine ji waaw aw wala boog zabban anillaahi wa rasuli ngir protéger ngir aar waaw ngir défendre anillaahi ci diine buur yàlla wa rasuuli ak ndawam bi mooy diineem ji rek waaw waaw mooy bu dee ne nit ki day dal nit parce gis na ne moom waa ji li mu def dafa wuteeg li diine jàngale te tamit mën naa am conséquences yu baaxul ci ñi nga xam ne ñooy julli ni bu boobaa mën naa dugg waa bu gisee ne loolu mooy maslaxa moo gën parce du ku nekk ku yàq rek ci public bi nga koy wax déedéet am na ñoo xam ne boo xamee ne yow public bi boo ko waxee day gën a def lu ko neex waaw comme yenn buur yi waaw comme yenn buur yi kay comme yenn buur yi xam nga imaam Ashawkaani mu noon nettali xam nga gaay nag yu bari yooyu duñu ko xam ndeysaan loolu moo tax boo newee lambda wala sax nga nekk ab boroom xam-xam bu vigilant boo mayul di nga dugg ci teeni alkandi te doo ko yëg foo xam ne min haythu la tash'ur foo xam ne yow doo ko yëg pourquoi parce que yow hein li nga xam ne moo na la dal mooy di ngay gis boroom xam-xam wala nitu yàlla doxale loo xam ne ak ay autorité surtout ay naan xoolal ñu ngi nii gëmuñu dara dañ leen a logal suukar waaw dañ leen a logal suukar mooy ne yow euh, vraiment prudent woo surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a ëpp ay problème ci loolu ëpp bàkkaar mooy ñi nga xam ne amoon nañ possibilité laaj mais duñu laaj mooy la Seydina Ahmad ibn al Mubarak taalibe Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaax boobu radiyallahu anhu maa doon wax naan gaa yi fekk ñuy wax ci moom lu mu dégg rumeur yi avant muy ànd ak moom liñ doon wax mais gaa yi duñ vérifier waaw dañuy dégg ñu naan ñu naan ah sëriñ diw de wala borom xam-xam diw wala diw ah moom de min ahlil bid'a wala huwa moom gis nga nitu bid'a la wala xam-xamam bi dañ ko koy jiiñ rek xamul dara waaw wala gis nga ak a ñeme yàlla nag ak a bari ba te mën a kii ñu koy wax mu siiw mais nit ki mën ngaa dëkk ak moom au lieu nga dem vérifier sa bopp doo vérifier mais dangay ngay yow da ngay contenté wu lii te saare ay rumeur ci sa mbokku jullit loo xam ne kan mënoon ngaa vérifier waaw mel ni ñu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi ba fatabayyanu waaw ñu vérifier koo ci laaj ndax vérifier nga danaan la non manu wax waaw parce que vérifier wul dara bari na yu ñuy nettali bouche à kese la waaw kii wa koy dégg wax ko kii kiy dégg ko wax ko kii dégg wax ko kii mais kenn deful tasabut bi moo tax suñuy information léeg-léeg du dëgër waaw mu ne ndax xoola imaam ibn euh, Ashawkaani rahmatullah alayhi ki nettali ne buur bi dafa am benn waay boo xam ne da ko bëggoon a faat daf ko bëggoon faat léegi nitu yàlla bi sëriñ bi boroom xam-xam bi def intervention ta mooy waru ko mooy vraiment waa ji bon mérité wul faat quoi nee na mu def intervention buur bi ne ko mukk weg naa la lool respecté naa la lool waaye kii moom li may ci moom manuma la ko may waaw non kii li ma li may ñaan ci moom manuma la ko may loolu c'est impossible kii kii fokk fokk ma digal kii dama koy faat kii dama koy faat c'est fini lool c'est une décision prise sentence bi jël naa ko te duma dellu sama wax boroom xam-xam bi topp ko di ko gis di aparté en aparté di am audience ak moom di am di gisee moom ba mujj buur bi ne ko nag man lenn laa d'accord mooy léegi duma ko faat waaye nag il faut ma indi ko ci pa mu ñu indi ko place publique yow nga jël ay yar dóor ko ko devant tout le monde ñépp gis xaw ma ñaata yar la waxati waaw sëriñ bi ne lool mu ne ko lool kese laa man def loolu nag boo ci d'accordul man dama koy faat sëriñ bi ne waaw kon de baax na waaw léegi jour bi ñëw ñu dajale leen ñépp waa dëkk bi yépp ñu teg waa ji te waa ji bon waa dëkk bi dañ naan waa ji deful luñ ko war a rayoo deful luñ ko war a dóor deful luñ ko war a kiwe ñu ne waa ji la ñuy mbugal tey ñu teg ko bi ñëwee ñu gis sëriñu dëkk bi jël ay yar di ko dóor ci ginnaawu waa ji vite vite ba mu mat yar yi sëriñ bi waxoon bi bi buur bi waxoon nga dégg gaa yi nag mooy public bi xamuñu waaw mooy suñu waxi léegi rek ay way sëriñ si buur yi jënd nañ leen jàpp innocent yi di leen dóor nii te defuñu dara hein mais yow mi xam istoire bi dinga nga ne gars yi bu ngeen xamoon di ngeen ne waa ji di da ngeen koy sant sax parce que kii nii muy dóor nii moom dafa naroon na dee dóoram yi mu koy dóor ci noon kese la ko mënoon a sauver mais ñi xamul lu ñuy jàppe hein lan la ñuy wax dañuy jàpp dañ naan gars gëmatuñ dara waaw kon nag mooy dugg bi bala ngaa dugg nit il faut mu nekk loo xam ne tamit mooy day nekk mbiru diine te tamit mu lekk loo xamante ne nii dangay mer ngir yàlla waaw mu ne kon wa minha bokk na ci jawaazu ta'ni fi rajuli waaw jam nit ki daldi mooy wax ko wax ju tar waaw bi maa ci loo xam ne yaxlubu ala ijtihaadi ijtihaadi ta'in hamiya loo xam ne waa ji nga xam ne mooy wax wax ju ñagas ji di ko wax waa moom ci ijtihaadam la ko bu gisee daal ne lépp lii daal amul lenn nu mu ko interpréter lu dul ne waa lii mu def l'islam da koo tere sharia da day défendre aw zabban anillah wa rasuli di défendre diine yàlla ji ak bu yonent ak yonent mi alayhi salaam mu ne wa min hada loolu mooy lu possible la waaw xam nga buur yàlla dafa tàggat ay nit ñoo xamante ni nii ñoo fi nekk waaw laa yazaalu taifatu min umma min ummati zaahirina ala alxaq laa yaxaafuuna man yaxduluhum ah laa yaxa man yaxduluhum ragaluñ mu ne du deñ benn kuréel ci sama xeet moom aleyhi salaatu salaam di no di feeñ nekk ci dëgg waaw ragaluñ naqu leen gàccee na ah, ah wax leen yàq der geeg yooyu yépp loolu du leen touché ndax ñoom jaay naan comme ni sëy naa ol ba def lañ def dañoo jaay seen seen seen seen der lañ jaay te tamit ay menaces ça ne passe mënoo leen a ba yow li ngay def daldi leen touché fenn waaw waaw wala yaxaafuuna lawmata laa'im ragaluñ ku leen gàcceel ku leen di gëdd ak tëkku te wala yaxaafuuna te ragaluñ lawmata laa'im ŋàññaate aju ŋàññaate boo man di doon waaw ñooñu moom duñu deñ di nekk ci dëgg benn kuréel mooy ñooñu ñooñu buur yàllaa leen tàggat léegi nag moo tax diina ñu ko fi indi loo xam ne du noonu dinañ ko seppi wax la ne wan na ne lii nee nga fi dugal du noonu léeg-léeg nag dama naan man xam naa leeg léeg suñu yenn euh, ñi ñuy wax kilifa diine Sénégal loolu la ñuy fàtte wala dañ koo xamul sax ni ñoon existé nañ waaw damaa foog ne xadis bi xamuñu ko wala buñ ko xamee duñ ci bàyyi xel ba ndax ku ci xam loolu waroon ngaa bàyyi sa dëgëru fit gi ngay wax yoo xamante ne leer na ne demawul mais loo ci gis fu ñu ko waxi ah dina di nga gis ñu ko dajji de waaw ndax buur yàlla tàggat ñoo xam ne foo jaar diineem ji loo fi dugal inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la haafizun loo ci dugal te bokk ci buur yàlla tàggat nañu koy seppi ba mu kii ñu tar teg ko fale leeral war mbir mi nu leer nit ñi xam ne lii mooy leer waaw ñooñu nag dugg gi ñuy dugg ñooñu te buur yàlla tax mu bañ a nekk nag loo xamante ni nii mu nekk défendre diine gi tax yow bul na sëriñ di wax na nga koy dugg di ko dugg ba yow dugg gi nit ñi dañuy xam ne yow dangay régler ay compte déedéet loolu nag moom bokkul déedéet du koy régler lante compte amul daf ma neexul walla man sàmm il mën a ma di rien nga nekk fi di ko dugg déedéet déedéet mbir mu du deme noonu du ay règlement de compte du ne tamit waa ji bokku ngeen kuréel comme que def na lu dul loon nga ci nga ci nga ciy profitoo dàq ganaar waxaale soxla déedéet mu ne nag lu mel nii possibilité wu lii wa min hada taanu ahli alxadiisi fii man taanu fiihi min ar mu ne bokk na ci lii taanu ahli alxadiis waa xadiis ah gaa yaa ngoog humur rijaalu ni'mar rijaalu ñi ñooy góor ñi góor yàlla yaa ngoog boo déggee ñu naan góor yàlla bul dem fen mooy waa ahlul xadiis allahu akbar hum rijaalullah allah ñooy góor yàlla yi de ñoon ñooy jàmbaar ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy saytu di toppatoo sunnaay yonent bi aleyhi salaatu salaam gin cee teg seen tànk ku ñoom ñoom wuñ ci waxu kenn ah, ak noo man di màgg màgg màgg màgg noo man di toll tënkuwuñ ci say wax waaw mooy ñoom moom ci wax ba lañ tënk waxu boroom xabru bii comme ni ko seen imaam doon waxe al imaamu Maalik ibnu Anas waaw al asbohi imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu waaw ñoom tënkuwuñ ci waxu kenn waxu yonent bi alayhi salaatu salaam kese lañ tënku waaw ku leen xamul nag danga naan waa ji électron libre la moom il est de du loolu parce que waxu yonente mi alei satu salaam da dul jëndee waxu kenn ak kooku nu mu gina a màgg kaa inan man kaan li imaam Ash-Shafi'i doon wax rahmatullah nit ñépp boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne waxu yonente bi alei salaam bu leeree ne nii duñu ko fi bàyyi ndax waxu ku mu man di doon kaa inan man kaan ko ku mu man di doon lañ la wax waaw bu fi naan diw de ma ne ku mu man di doon c'est fini nga naan ma la maa daama waxam daa wuteeg waxu yonent bi aleyhi salaatu wa mais kenn da ko dul dañ ko dul souligner sax waaw dafa bokkul sax ci ñiy souligner ñii ñooy ñooy ahlullahi ñooy ñooy ñitu yàlla yaa ngi mooy waa ahlul xadiis mu ne wa min hada taanu ahlil ilmi ahlul xadiis mooy waa ahlul xadiis dugg gi ñuy dugg ak di jam fii man taanu ci ñuy jam fiihi min ar-ruwaat ci ñi nekk ci jàllale yi xam nga lii bi ñu àggee ci côté bii nii xadiis Seyna Muaad bi non euh, Seyna Kaab xadiis naa Kaabu bi tuddoon nañ lii ne ku mel ni ñoom Seydina Yaxya ibnu Ma'iin mooy këne ku mel ni ñoom Seydina Yaxya ibnu Ma'iin biñ naan leen mais yow mais yow Yaxya naa naan ko mais yow Yaxya gis nga yow yow mal xiyaam mais yow yow mais yow mais mais yow yaa yaa yow yow nit ñi ni nga leen di dugge bu ñu nee nii ngeen nga nekk fi diw daif diw matruk diw kaddaab diw wadda diw la shay'a <laughs> diw taalif <laughs> yow daal yaxyaa ne yow yaxyaa nar problème yow mal xiyaam quoi <laughs> yaxya ibn ma'in moom foog naa kenn kuy déglu siira bi dootul laajteeti man huwa sayyiduna yaxya ibn ma'in rahmatullah alayhi kenn dootu ko laajteeti yaakaar naa loolu moom boo kenn du ko léegi eh, <laughs> gaa yi naan ko mais yow yow daal yow fi nga nekk jàpp nit ñi buñ nee diw nga ne da ah kooku moom daif la la kooku moom du dara moom mooy la nu mu tudd ah, waxuma la dara mais <laughs> créé kat la diw taalif moom dafa alku moom alku na eh, waa jooju <laughs> diw matruk ku ñu bàyyi la diw la shay adu tus du dara mais yow loolu yow waxee am ni boo demee sa kanamu boroom looy wax mu ne mane gis nga nag <laughs> walla boroom xam-xam waxoon naa la sonnul de mooy menaces yi da ko dul jàpp laa yaxaafu na law mata laa im moom moom nag ci ñooñ la bokkoon waaw ragal lu ñu ŋàññikatu ak ku leen ku leen di toroxal laa yaxaafuuna man yaxzuluhum ku leen di toroxal ak yooyu déedéet non non ñoom dëgg rek mu ne leen ma ne man yawmal qiyaam ma présenté wu am problème ak gaa yi ngeen di wax ñii nga xam ne dama leen a xam ñu nekk ci càllale xadiis yoo xam ne xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam la man ma gis ne kii waxukatu lu amul la mu nekk ci di nettali ma ne loo kii du waxkatu lu dëgg kooku ma am ak moom problème yowmal qiyaam moo ma gënal ma am procès ak yonent mi alayhi salaatu ne ko loolu mooy la ndax gaa yi yowmal man yonent mi alayhi bés bu ma bàyyi woon ma ñii nii ma noppi bàyyi ba nit ñi jàpp xadiis yooyu ñoom ñu nettali di ko jëfe bu ma demee yowmal qiyaam ci sa yonent mi alayhi salaatu salaam dina ma ne yow Yaxya yow xamoon nga ne diw mi nekkoon ci sama ci càllale yi noonu nettal naa sama xadiis diw moomu xamoon nga ne diw moomu jubut wala diw moomu dafa mel nii diw moomu kii la nga noppi ba tax nit ñi di jëfe loo xamante ne jàpp nañ ne ci man la jóge teew xamoon nga ne jógewul ci man ndax diw ma ko nettali waddaa la créekat la du wax katu dëgg bu boobaa kan laa amal problème yeneen ma lay saar saar te yowmal qiyaam ku fa ñëw anam yonent ma ne saar-saam procès mooy yaa koy ñàkk waaw mu ne baax na man ma am ak ñoom ñii ñépp mooy dara la ko dul dara du ko ci mooy mooy lenn rek lañ bëgg a wax ma ne dara du ma ci fekk bal yu saabu bu mooy yonent kaw ñooñu borom bi da leen di fay allahu akbar te bokkoon lay wane seen seen gëneel ak barke bu ñu am ba léegi ñu ngi leen di jàngale xadiis yi mënoo tudd xadiis te tuddoo ñu mel noonu waaw jahabizatul ulama ñi nga xam ne ñoo jàpp génne addahabul xaalis addahabal xaalis ah wurus wu sel wi génne ko bayna rukaamil baatili wat wat tughyan ah ci biiru ah, eh, eh, jalub jal bi nga fekk muy jali caaxaan mooy jël xadiis yi gaa yi di créer rek ci fadailul quraan ak yooyu naan gaa yi damaa gis ñu topp fiqu abu xanifa bàyyi fi al quraan ñu jël segg par benn benn waaw di segg xadiis di segg gaay ci biir waaw di di li ñu di wan gaay ñooy ñan ba mbir yi nga mën a toog tey naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñemee wat ni li yonente mi alei salaam a ko wax te doo xintaan kenn du la ne hé yow sa giñ li doxul jaarul yoon aywa léegi yow kafaaral déedéet loolu bu ñu ko ñemee wax ñemee wax mooy ñiiwa tax moo tax mu ne ñii nii bokk na ci ñi nga xam ne nit ki possibilité bu muy dugge nit di ko jame nit parce que ngir meral diine ji parce que gis na moom en tout li mu gis mooy ne diw mii def na lu dul noonu te il faut mu rappeler ko bu gisee ne loolu lañ ko mën a rappeler mais bu dee mën nañ ko rappeler neneen mën nañ ko rappeler leneen mais loo xamante ne ak yàqoom day law loolu mënoo def neneen yow imaginer nga ñëw ci conférence ndar nga ñëw ndar ab conference nga dégg waajay conférence ne euh, képp koo xamante ne nii am nga bori woor koor yéene ba nga amoon ngir fay ko rek doyoon na ngir yéene ba nga amoon ngir woor ca weeru koor ga doyoon na doy na la jarul ngay wooraat jarul ngay fay waaw fa iddatun min ayyamin ukhar boo gële mooy ñi nga xam ne amuñ woon yéene woor ca weeru koor ga mais ba gaa yi gëm ko nar mais nga xam ne nii demewul nii nooy def mais tu es obligé tu xaw ma nu muy demee nga laaj parole waaw bu gaa yi naan way léegi ubbi nañ kii bi micro bi ngir kuy contribuer wala ku am loo xam ne day am lum ci yokk yow moom tiyee par force la obligation la nga jël parole bi léegi nag lu la fekk mooy de toute façon mooy li ko waxam ah. waaw ak i teggin ak noo koy waxe lool yaa koy seet mais nag di ko def de parce que amoo droit gis nit ñi nekk ala shafa jurufin nekk ci buntu safara hein nga toog leen xool naan bon man daal saa yi pour sa confort yow pour bañ gaay gis ne yow mii ndekete euh, tuumaal la ak dëgër bopp wala ak mën a diingat ngir bañ ñu ne la dangaa man a diingat looloo tax yow nga bàyyi gaay yi sànk looloo tax ngay bàyyi gaay yi sànk amoo ci droit loolu da ko war a leeral obligé da nga obligé da nga obligé nga leeral ko waaw comme waa ahlul xadiis ni doon def loolu moo tax waaw nga gis euh, fulaan la ba'sa bihi passab fulaan la ba'sa bihi diw de bon ala ba'sa bihi mooy passable bon baax na ko waaw la ba'sa bihi mooy passable mooy yooyu nga dégg ko ñu koy wax léegi mu ne ñooñu noonu ci loolu nag ñooñu looloo tax ñu man ko waaw parce que loolu ci la bokk il le faut manu la ñàkk ndax bu amul mooy diine jay yàqu bi loolu diine jay yàqu bi diine yee yàqu il faut mu leeral ko te boobaa day nekk koo xam ne day obligé mu def mu ne kon bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jam teg ko nit ñi tamu ndax meral diine teg ko ci seen ijtihaad mu ne ñooñu mooy comme waa ahlul xadiis mu ne wa min hada ta'nu warasati al anbiya wa ahli sunnati fi ahli al ahwaa'i wal bid'i lillah la li xuduudihim wa agradihim mu yi it na ko noonu jam gi nga xam ne moom la warasatul anbiya muy al ulama boroom xam-xam yi di jam ak ñi nga xam ne ñooy waa ahlu sunna ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo tegu ci am njàngaleem ñooñu jam gi ñuy jam ahlul ahwaa'i wal bida yi nga xam ne ñoom seeni bànneex lañuy topp ak bidaa nitu bidaa yi waaye nag lillaahi de ah, oh. ngir yàlla nag moo tax ñu koy def il faut mu nekk ngir yàlla mooy li ñu doon wax sànk mu bañ a nekk loo xam ne règlement de compte la laale li hududihim nekkul ngir satisfaire seen seen mois ñoom parce que xam nga nit di dugg nit bakkan da koo bëgg waaw di dammat nit di suufeel nit bakkan da lay pousser ci loolu surtout bu dee am na loo ko mën a duggee dafay défoulé wu bëgg vraiment yow li nga amal waay ji yépp sottil ko ko mu ne mokku bu dee loolu moom dafa xaram moom dangay mer ngir yàlla bés boo gisee ca suba ga bu soppeeku ñëwaat ci dëgg nga mën a taxaw tagg ko seedeel ko jub seedeel ko def a ah, moom de kii woon na waaye nag ba mu yëgee dëgg la ñëwaat te loolu raar na man mii leen wax gaw ma ne moom lii mu def bu ma ci newoon dinaa def lool voilà kooku ñu xam ne kii buur yàllaa taxoon kam mere woon démb man koo seedee lii ñu xam ne kii buur yàllaa taxoon waaye du mbiru boppam a taxoon waaw du seeni bëgg-bëgg ak topp seen moi ak seeni bànneex a tax de waaw boo fi nekkee yow lu sëriñ si def rek nga dugg leen te yow dara mooy da nga nekk rien que pour satisfaire ce mois ak tamit ngir ngir dugg leen kese bu boobaa loolu nag day xaram waaw mais nag bu dee ne loo xam ne erreur la boo xam ne dafa jar a leeral ah loolu nag di ko leeral moom léeg lu bari sax bu dee ne yow man ngaa wax te kenn du xam ñépp xam ne daal lii la mais jarul tudd tur parce que soxlawul di tudd tur loolu nag daraa ci newul. loolu amul naan waa ji day jëw jëwul fen déedéet wala yow diw yow diw parce que bu boobaa par exemple boo xam ne dafa ñëw ne loolu nag taalibe yi dañ leen ci war a yar waaw naan mais Serigne diw li mu wax nag loolu dañ leen a war a yar parce que kenn du def loolu yow boo ñëwee di laaj laajal rek neel mais masala sàngam moom lan la ci sharia wax voilà mais bul ñëw ne mais oustaz diw de nee na lii mais yow loolu lan nga ci xalaat kooku am nammaam la waaw kooku mooy fumisterie mooy jaxasee ko tax a jóg kooku waroo wax lool yow dangaa bëgg a xam rek neel man de masala sàngam lii laa ci dégg mais loolu noonu la voilà est-ce que dangaa soxla tudd soxla woo tudd soxla woo tudd maadaama boo waxee xam yow li l'essentiel mooy ñu répondre la sa masala laajal rek mais bul tudd tuut moo tax lu suñu sëriñ ba defoon <laughs> Ash-Shanqiti waa ji rahmatul euh, hafizahullah <laughs> moo <laughs> ah, dama ko déglu waa di laaj waaj di laaj quoi mais dafa laaj tudd tur waaye yow moom nag moom yéexee mais jour boobu nag dafa mer waaw moo mer lu jara mer parce que taalibe la yàgg na ñëw ci daara ji yàgg nay fekk fekk jotaayu xam-xam yi vraiment loolu waroon na ko xam mu ñëw di laaj du tur mais mu daal di koy mais indiwaat mais vraiment da ko vraiment moom li yi naan lessivé ko bu baax ba pare nag ne ko nag ni ma lay yare mooy du ma la tontu sa laaj boobu waaw. kuy laaj na nga laaj te bul tudd turu kenn soxlawuñ xam turi loolu laa doon wax gis nga xam nga mooy loolu nag mooy mooy contraire lambda yi xam nga dangay gis ci seenu sénégalaise yi télé yi ak rajo yeeg yooyu nga dégg mooy da ngay gis journaliste yoo xam ne moom affaire rambaaj la ñuy jaay mooy jaxase oustaz diw ak oustaz diw leen neex. boo ñëwee di wax dañuy eh, da ngay gis ñu invité benn oustaz mu naan mu am benn masala bu siiw bu ñenn ñuy wax naan lii dagan na. alors que daganul benn oustaz ñu invité ko mu ñëw ne non loolu loolu daganul ñu naan mais kan moo wax loolu mel ni ñoom ñu koy wax xamuñu ñoom ñi journaliste biy laaj lool xamul ki ko wax bu waaji ne non man man duma ci tudd du ma tudd tur ñu naan mais nag oustaz c'est man sama plateau kenn du fi ñëw di gaaruwaale mais loolu sax oustaz bee ko def mooy plateau yooyu laa xamul lu fa borom nit ku ku ñu xame diine rek ku am personnalité rek moo fay def si wàllu diine lan nga fay def lan ngay def ci plateau télé yu mel noonu waaw foo xam ne lam daayee fa ne ñooy gérer mais loo fay def loo fay def moo naa ñëw waaw ah, oustaz man sama palaato walla fii kenn du fi gaar waale mel ni mais yow bu dee nag yow bàyyi woo coon xel mam no daan ah, ko fii amul gaar waale l'essentiel mooy mbir yi du nit ki ko wax voilà nga nga indiwaat leen mais da gis gaa yi léeg-léeg bon bu ñu leen waxee lool ñoom it dañuy fexe bon ne waaw diw après ñun dem mu ne la mais ñun daal loolu diw lañ dégg moo ko wax bu dee moom ngay wax neen moom ngay wax. nga gis ñenn ñi mujj seede ne waaw moom waaye loolu dee man loolu mooy problème bi waaw bu dee lamdaay ñoo mujj yor locomotive l'islam di ko dawal waaw xamuñ code de xamuñu yoon yi xamuñu li dagan xamuñu li xaraam xamuñ ci dara xamuñu li yàlla bëgg lu dul lu général ñu jox leen ñuy dawal locomotive l'islam ñu téye ko loolu problème la hein loolu problème la kon nag loolu moo tax nit ki loolu moo tax nit ki ah danga war a di bàyyi xel ci yooyu waaw kon nag il faut pas affaire yi nekk ngir li nga xamante ni mooy sa faj sa sa sa sa sa sa ak sa sa sa mere waa ji déedéet doo ko def non kon mooy dugg gi nga xam ne jam gi nga xam ne moom la mu ne e, warasatul anbiya ñi nga xam ne ñoo doon yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ak waa ahlu sunna di dal waay boobu way ñi nga xam ne ñooy way euh, caaxaan yeeg ñiy topp seeni bànneex ak bidaa yi waaw wan ni seen lii bidaa la waaw xam nga nag Sénégal boo ko wax ñu ne waa ji moom walla mais ñun wax naan gisoon nañ loolu yàggoon nañ ci xadiis sayna al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu bi ñuy def tarjamaam waaw loolu la mooy ñooñu wax jiñ leen di wax parce que gars yi liñ bëgg mooy ñépp noppi ñu naan maandu leen mais bu dul dëgg loo bëgg gars def hein gaa yoo xam ne dañuy toog ne hein waayow mbir yi daal sawaay fii diine ji daal moom jëf ji amul njariñ yéen nañu gëm rek te nekk ci lu ñu nekk loolu lu mais lool lool nitu bidaa way wax lool waaw nitu bidaa wax lool bu boobaa rappeler gi ñu leen di rappeler loolu nag nga def ko ngir buur yàlla mais bu ko def bul dem nag bay dépasser nag di ci faj say ah li ñu wax sànq dàq ganaar waxaale sa soxla